bunt bi mu nose moom al imaamu alxaafiz amiru almuminin albuxaariyu raxmatullahi aleyhi bunt bi mu yebaluk seydina abu muusa seydina muaaz aleyhima ridwaanul baari yónni leen yaman laata xajjatul wadaa xadiis boobu mu ne woon xadiisu seydina wa mawlaana ibnu abbaas radiyallahu taala anhuma mu ne woon qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li Muaaz ibn Jabal hiina ba'athahu ila al-Yaman mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa wax Seydina Muaaz ibn Jabal bi nga xam ne ci la ko yónni ila al-Yaman yebal ko Yaman mu ne ko innaka sa tatee qawman min ahlil kitaab mu ne ko yow de di nga dikkal ay nit ñoo xam ne ci les gens du livre lañ bokk ci beneen riwaay bi nekk ci kitaabu zaka innaka sa tatee qawman ahla kitaab dëgg dëgg yow Muaaz di dikkal ay nit ñoo xam ne ci waa ahlul kitaab yaman nag yahuud ya dañ faa bari woon mu ne leen fa ida jitahum mu ne ko fa ida ila an yashhadu an laa ilaha illa wa anna muhammadan rasulullah salawatullahi wasalaamuhu alayhi mu ne ko boo fa àggee nag ginnaaw bi mu ko xamalee terrain bi fa mu jëm ñooy ñan étude de terrain laata ngay agsi xam ñi ngay waxal ngir nga xam nan ngay waxeek ñoom ginnaaw lool mu ne ko fa ida jitahum boo leen dikkalee fad'uhum na nga leen woo ilaa an yashhadu woo leen ci kalimatu laa ilaha illa allah muhammadun arsalahu mawla laa muy laa ilaha illa allah di kalimatul xaq xayru maa qaala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam wa man ba'dahu wa man ba'd qablahu min al anbiyaa mooy li gën li yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax comme ni mu ko waxe ak ñi ko jiitu woon mooy laa ilaha illa allah mooy al kalimatu tayyiba waaw ka shajaratin tayyiba ha asluha thabitun mooy kalimatu laa ilaha illa allah mu nañu seede loolu amul benn buur bu ñu war a jaamu kudul borom bi subhaanahu wa taala wa anna muhammadan te seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam rasuulullahi yàlla la mu ne ko fa in hum bi daalik mu ko nag bu dee ne ñoom nangul nañ la loolu bu dee ne nangul nañu la loolu loolu nga leen woo ñu nangul la ko buñ la nangulee lool nga jàll ci beneen fa axbirhum xabaare leen ne anna allaha buur yàlla subhaanahu wa ta'ala qad farada alayhim xamsa salawaatin fi kulli yawmin wa layla yëgal leen ne buur yàlla subhaanahu wa ta'ala moo farataal ci seen kaw fii kulli yawmin wa layla xamsa salawaat muy juróomi julli yi nga xam ne moom la jële woon ca isra wal mi'raj ñu ne ko xams bu ñu muy di demee di wàññi ba mu nekk cinq mu ne ko cinq la waaye ku ko def ajru xamsiin ngay am fayu cinquante waaw ndax laa yubaddalul qawlu la dallaa waaw mooy woyofalal nañu lool mbir mi saxal ko ca cosaanam ca cinquante ya te ñuy def juróom waay waay loolu yomb na waay gaa yi hein waay waay fal narka ma raaki'in li rabbina azza wa loolu nañ koy def waay kon nag mu ne buñ la toppee ci kalimatu shahaada tey ni nga yëgal leen lii moo tegu ci lislaam ndax as-salaatu lim wa imaadu diin li alayhi salaatu wassalaam ne mooy kenug diine ji koo ku bëgg a màbbu lislaam rek doyadalal julli waaw problème yi ñuy dal yépp ci sàggankatu julli yi bu ko seet feneen ci loolu lu jóge waaw waaye nag dañoo nekk monde bu tumuranke waaw monde bu tumuranke nit ñi bari na ñoo xam ne dañu jàpp ne fii mu ne bu lislaam bu ñu waroon a wax ci noowu lislaam te ci noom lañuy waxe ñoom ñoo war a wax lu simple lii nga xam ne dafa bokk ci daruraat yi nga xam ne manula ñàkk nit xam ko ak jullit daanaka yéefar yi sax xam nañ ko mooy prière dafa bokk ci li obligatoire ci lislaam ak fonk gi nga xam ne moom la ko jullit bu ne war a fonk ak lawaasimam yi yi nga xam ne manu la ñàkk ci mooy ñoo takkook prière comme xam waxtu yi ndax boo xamul waxtu yi di julli noonu di falaa falaa say julli baaxul waaw ndax ku julli avant l'heure si julli baaxul toog ci sa dëkk toog dara kiiwul nga toog di julli timis jotagul nga ne bon attends il est quelle heure gars ñu ne dix-huit heures et demie timis il est à quelle le dix-neuf heures nga ne bon comme que après am nañ lu am solo lu ñu war a def nañu ko anticiper à 18h45 on prie notre timis comme ça on aura temps de faire ce qu'on a à kooku julliwul day font waaw mooy xam waxtu yi xam ni laab ni ñuy laab li ñuy laabe yooyu nga xam ne manu cee ñàkk ndax maa laa yatimmu lil waajibu illa bihi fa huwa waajib julli bi nga xam ne dafa fardu aynin la li kulli muslimin wa mu'min ala kulli muslimin wa mu'min farata la ci kaw jullit bu góor bu ne ak jullit bu jigéen bu ne ak wëy ngëm yàlla bu góor bu ne wëy ngëm yàlla bu jigéen bu ne bu majeure hein ndax rufi al qalam yëkkati nañ xalima ga looloo tax ci ñoom la nekk farata hein loolu bu dee ne li nga xam ne mooy tax ngir mu man a nekk yooyu yëpp day nekk farata ñoomin jàpp ak yooyu xam waxtu wi yooyu yëpp day nekk farata xoolal léegi ñu bari niñ ci sàggane ñu bari ni ñu ci sàggane waaw nga gis ñoo xam ne li ma doon wax sànq eh, jàpp ne ñoom problème yi dal lislaam bon ay nekk fi di toppatoo yooyu dañuy jàpp ne bon yooyu jaru yàlla jàpp ne yooyu moom jaru ko moom waa ji jàpp ne moom euh, fekk mu doon wax ci affaire julli yi horaire yee xam nga France moom Occident moom horaire prière yi problème la comme liñ koy yàgg a timis ak gée <laughs> ma naan timis gée ak fajar mais fajar bi sax du problème noonu pour ku woorul waaw fajar bi moom ku woorul mooy bu nekkul jamonoy koor garaawul parce que yaa ngi ci waxtu wi. mais gée bi mooy problème moom mu doon wax ci lool jàpp na yii xoolal rek mu naan fii lañuy nekk di xëccoo yii te te waa ji maam la li ma ci jaaxal yàllal asaf di di wax ci ay kii ñii naan horaire yi lii la ñii naan horaire yi lee la ñeneen yi sax waxuñ ne lee la ñoom dañu ko imposer teg ko ab depuis di ci topp noonu rek naa inna wajadna aba ana ndax argument yi mu joxe yépp inna wajadna aba ana la <laughs> waaye joxewul argument xam-xam <laughs> ba pare ne gars yi de toute façon jarul la waaye ndax buñ ci duggee personne ne va comprendre ma ne ah lii de yéeme na moom personne va comprendre yow kay leeralal rek <laughs> maa ngi naan mbaadu mbaadu mbaadu daa leerul ci boppam ndax affaire bi manoo àjjuma nit ñi nekk ci mosquée bi yépp expliqué horaire prière yi mënuñoo comprendre mais ko loolu mooy lan. loolu loolu du sous-estimer ñi fi ne laay <laughs> la mu am ay ulama ci biir mbooloo mi yoo xam ne boo demee soupçonné woo leen ah ñoo xam ne mën nañoo jàngal ñi fi ne ñépp mais comme que duñ ko bind ci xar kanam yi nga ne gars yi buñ ko waxee it kenn personne ne va comprendre waaye conclure que ne li fi ne moo baax ne xoolal problème yu rëy li mu wax ne problème yu rëy yi nga xam ne moom la communauté bi di jànkoonteel ummaab yonent bi alayhi salaam xeetu yonent bi alayhi salaam jullit ñi waaw naar xoolal Gaza fële mooy temps yi Israël ci côté début avant koor geeg yooyu ñu nga fay faat ay nit fii lële waxuñ ci yooyu ñuy wax ci ay affaire ay horaire horaire de prière ma ne yaa subhaanallah mais xanaa nekkul ne li tax Israël di ñu duma ñàkkat ñàkkat prière la mais loolu la laa ilaha illa mais yéeféer yi bañ bëggee euh, noggatu jullit ñi noot leen li ñuy njëkk a def mooy nañ fexe ba duñu respecter julli waaw parce que xam nañ ne mooy affaire bi da di déranger gis nga julli julli mooy lii gën a déranger ju ab yéeféer ci jullit noo julli moom day bitaagaa seen xol yi yow nga ne loolu mais ba ngeen ko bawee nekk ci leen neex buur yàlla waxoon na ko ah gisoon nañ ko fan yee fa xalafa min ba'dihim xalfun adaa'u salaa wattaba'u shahawaati wa sawfa yalqawna ghayya waaw yonent yu baax yoo yële aleyhimu salaatu wassalaam te suuratu Maryam ba leen suñu boroom tuddee ba pare lan la wax ah, fa xalafa min ba'dihim xalfun ñu ñëw ci seen ginnaaw ak wutaakoon yu yées la yoo xam moom hein adaa dañoo neenal julli moom kay dañoo fëgg di julli mu wadd hein mais boo daara nee julli lu ciy tegu wa tabaw shahawaat waaw topp seeni bànneex ah léegi nag dinañ dajeeg toskare ah loolu rekk fi sës bi gaa yépp noot leen te buur yàlla ne woon na man nag ñi may jàppale <laughs> inna la nansuru rusulana de man sama ndaw yeeg ñi nga xamante ni ñoo gëm ah nga xamante ne dañuy taxaw nee na man ñi may jàppale mooy ñi nga xam ne in makkannahum fil ardi aqaamu salaa wa atawu zakaa wa amaru bil yàlla nee na man ñi may jàppale mooy ñi nga xam ne in makkannaahum fil ardi buñ leen jàppandalee ci kaw suuf aqaamu salaa dangay dañuy taxawal julli mu ko lan la wax aqaamu salaa iqaamatu salaa dafa laaj du du ñëw rek këpp këppal dem sa yoon de laam ngeeg waxtu weeg yooyu yépp ci la loolooy préalable bi naka lañuy ñuy nekk ay imaam di jiite nit ñi tax waruñoo xam loolu que ne ñun suñu premier bu ñu bëggee regle suñu problème mooy il faut ñu xool nan lañuy regle régler julli nan lañ koy defee bu doon réewum julli la mais loolu la njëkk a lijjanti emploi du temps yi ci école yeeg. usines yéeg 4 8 yéeg wala 3 8 yéeg yooyu yépp day lalu ci julli heure prière day am foo xam ne dañuy bàyyi nit ñi julli waaw bu ñépp mënu la loo xam ne ñépp mënuñu koo bàyyendoo di julli ji ci benn entreprise comme médecin yi loolu mooy dañuy aménager ba ñenn ñi bu ñuy julli ñeneen ñi mën a jël relais bi mais l'islam loolu lépp la prévenir nga xam ne li ñuy julli salaatul musaayafa gi ñu gisoon wa in xiftum farijaalan aw rukbaana bu dee da ngeen a nekk en période de sécurité d'insécurité dee leen julli sax di dox ci toolu xare aw rukbaanan wala ngeen war seen char de combat wala seen gëléem yi di corante jaasi di julli mais médecin bi bu demee ba opération bi manu manu fee bàyyi malade bi parce que affaire bi dafa soxla six heures de temps yoo xam ne ñoom ñett ñépp les spécialistes médecins yi ñooy sëgg ci malaat bi ndax dañ ko opérer ak yooyu mais est que xam nga ne ñooñu kenn du leen ne bàyyi leen ba pare ngeen julli bu imaginer la imaginer nañ jël benn exemple rek ñu commencé ko après julli tisbaar mu nekk dëkk boo xam ne parce que les horaires changent selon les pays ak les régions du monde à travers le monde mooy day changer selon dëkk bi ak monde bi fan nga féete imaginer ñi nga xam ne diggante tisbaar ak timis ak timis la wax doo ko mataaku sa horaire bi cinq heures de temps la opération bi war a durer six heures de temps ta six heures de temps yooyu wala wala euh, diggante euh, tisbaar ak timis quatre heures de temps la affaire bi war a durer six heures de temps te bu ko weesoo six heures de temps mu gaay julli tisbaar commencé ñuy dem ba timis di waaju jot lan lañ leen di wax bàyyi leen après ngeen julli non non bi du ngeen ko bàyyi parce que bu ngeen ko bàyyee mu faatu nan ngeen di def da ngeen di def noonu ni ngeen sëgge noonu ku nekk di jullee ci xelam ak ni mu ma ak li nga xam ne mooy manu la ñàkk te bu paree kooku julli na loolu la ah. wayn fayn xiftum farijaalan aw rukbaana waa ji nekk ci char de combat bi wala ah jullit waa ji toppaate kiy topp le le larcin wala le bandit de grand chemin nga xam ne dañ koo dàq ci frontière bi mu gën ci dëkk ba def gand braquage wala rey ay nit wala fël ay nit police yi topp ko sawaay di dawal ñu topp ko topp ko topp ko ba julli ji waaj weesu ñooñ dañ leen leen dee leen dawal tey julli da ngay bàyyi volant bi boo ko bàyyee këpp non non volant bi di julli te boo paree pare nga xam nga yii nii boo koy wax instant yii nii nii yii nii boo koy wax bari na ñu bari ci àddina bi léegi rawatina ñun bokk ñi ma gin a xam ci wolof yi dañuy jàpp ne waa ji non waa ji sûrement il est fou waa ji vrai lii muy wax kenn waxu ko kii lii nii lii nii moo ko waxal boppam kii day wax lu ko neex. waaw kii day wax lu ko neex kan moo wax loolu kan moo ne ko dangay kii di kii di julli loolu mooy lan loolu loolu mooy lan dañ naan la ñun luñ ci nekk di bari tontu yii yépp traité woon nañ ko dellul ci biir siira bi dellul ci ghazwatu xandaq bañ koy gis la gisoon nañ fa affaire masala yooyu waaw parce que lan parce que mooy loo xam ne presque duñ ko jàngale mais am na ñoo xam ne dañ koo xamul sax ba koy jàngale am na ñoo xam ne bu ñëwee ba ciy wax seeni bakkan la ñuy waxe ak naan suñu sëriñ sëriñ diw nee na alors que mbir mi du waxu sëriñ diw mbir mi lii mooy sharia lii la suñu borom ne nii lay demee waaw te yow li ngay wax da sosal sëriñ boobu ay ku kii rek bàyyi leen ba kii wàcc ngeen julli dajale julli yi ndax lan dañoo nekk ci liggéey l'islam dafa jox importance julli l'islam non dafa jox importance liggéey l'islam jox na importance liggéey dëgg la mais est-ce que tollale na ko julli wala zikrullahi akbar ah te loolu fan la ko doon wax ci biir julli waaw waaw taxawal leen julli ah wa aqimis salata li taxawal leen julli Hmm? mi yonent ma lay saar saar ne mooy kenoog diine gi est-ce que dana liggéey mooy kenoog diine gi c'est que ñun li ñuy li ñuy li ñuy fàtte léeg xaw ma ñàkk ñàkk xam la si mooy est-ce que xam na ne li ñu mooy le culte du travail que ñépp war a liggéey loolu noonu boo ko seetee ba ci biir loolu amul ah loolu noonu amul loolu amul de am na ñoo xamante ne ni bu dee ne liggéey bañ nar a def. day tax seen farata yi ñu manqué ko duñu ko def te ñoom ñu am loo xam ne mën nañ cee dund ba dee bu ñu liggéeyul mooy lan waxuma ay toog ñu lay dundal waxuma loolu même bu dee loolu bu dee jigéen la par exemple boroom këram yor ko ci lool man koo yor mu nekk mais léegi est-ce que nag kooku danga naan ko léegi demal uti liggéey boo xam ne doo ci mën a julli wala yow amuy fullaay julli fa moo foofa moom amul fullaay julli foofa te leen na ko bu ko deful mooy day bàyyi ba wàcc après gée daal di ñëw di paqueti tisbaar tàkkusaan timis lool est-ce loolu lañ koy wax defal loolu après ta moom mu mënoon a toog jëkkëram assuré ko yii yépp naan noo il faut avoir de l'autonomie financière parce que góor yii nii eh, góor yi dara wóoru ci mais ba nga xamee ne wóorul mais loo koy takke looy looy nangoo mu lay takk koo xam ne kay wóolu ko loo koy takke looloo fi mas a am di te sharia loolu la wax góor mooy dundal boroom mooy dundal soxnaam léegi nag nekk fi naan monde bi demeetu loolu beneen affaire la loolu beneen affaire la man dama ne le ki nga xam ne man na ko jëkkëram man na ko dundal sans problème man koo yor kenn neewu ko bu liggéey de mais bu dee dafa nar a am liggéey boo xam ne day tax ay farataam du ci defati dara mais dañ naan ko liggéey bi ëpp doole mais loolu kenn du ko wax loolu ku la ko wax waxu la lu am imagineel waa joo xam ne ab héritier la alal ju bari la hérité boo xam ne man na cee dund ba dee ay sëtam dund ci est-ce que dañ naan culture du travail rek waa ji na utim xëy dem di uti xëy moo xamante ne nii moom amul fullaay julli foofu ku am fullaay def farata yi waaw loolu liggéeyil moo gën mais bu dee ne yow dalay yàqal loolu te nga am loo dunde loolu dañ naan la hey yow moom xaw ma kan wala nga arrangé wu uti beneen liggéey boo xam ne du du yàq sa sa sa sa wax ci julli hein ah. c'est bi nga xam ne gars yi xaw ma dañ koo ñemewu la wax xaw ma lu xew parce que culture du travail moo xew koo wax ñu naan la waaji xoolal gars yi il il il il il ñoom affaire chômage beeg yooyu ma ne l'islam kenn du ko jàngal yooyu ay béta la loolu lislaam kenn du ko jàngal nan ngay régler société waaw nan kenn du ko jàngal nan ngay régler société ndax buur yàlla mi bind nit ñi moo tëral yoon wi moo tëral diine gi ne jaar leen nii xam nañ niñ ciy jaare waaye nag loolu lépp nag suñu yaafuus la parce que bu ñu newoon ci ñuy li ñu yàlla digal problème yooyu yépp duñu ko am waaw toog doo xam nooy def ak say julli nooy saa su ne yaa ngi laaj di ut ku la puusal koo xam ne danaan la man naa ne defal lu la neex après boo wàccee julli di ut ku la wax lool boo demee ku la wax ne lool man da ne ngay seet di laaj keneen mu ne la lool man da ne ngay nga laaj fukk ñu ne la man da ne nga laaj kenn mu ne la mën naa ne nga jàpp ci lool ndaxoo ko dul sa bopp kon julli dafa am importance julli yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na moom la ñuy njëkk rek la yawmal qiyaam waaw li ñuy njëkk saytu ci jaam bi bu ñëwee mooy julli est-ce que julli mat na bu matee mooy affaire am baax na bu matul nag moom fa lay problème am waaw yow li nga xam ne boo nee cëpp moom lañ lay njëkk laaj jàpp nga ne loolu da ko war a sàggane parce que lan tabi'u diinaka li 'aradin min ad-dunya ndax ay poñetu àddina bii nga xam ne loo fi liggéey liggéey lu la fi gaa yi jay jay jay ngay liggéey comme un fou di travailler comme un fou ñu naan waa ji ah, waa ji c'est un guerrier vraiment c'est un pionnier il fait partie de ceux qui ont bâti le pays ñi ñoo tax croissance bi dox ñu lay jay ngay dox doxlu ñu lay jox ay ay xawma ay ay ay trophée nga topp loolu yow ba jaay sa diine sa diine mel ni yow sa diine daal sa tur rekk la booleeg moom ak bu événement amee sa lépp nga consacré ko mel ni yow liggéey bi mooy sa yàlla gis nga fan ngay xame ne gaa yi dañ la doon jay bàyyil ba dee <laughs> boo dee nga xam gis nga gaa yi léeg-léeg sax boo feebaree yenn feebar yi ñu xam ne waa jii am njort ne waa ji day faat ci lañu commencé di xool sa héritage nuñ koy defan ah. boo moywul da ngay dund laata ngay dee ngay gis say doom di xëccoo sa héritage sa deewu ko bu boobaa fekk jaamu woo woon yàlla danga doon bafuwe julli comme nu mu la neexee lu la neex joxoo ko benn gëdd boole woo ko ci sa programme sa organigramme hein bu la neexee def bu la neexee ba nga topp rek li la nit ñi wax bu keroogee ngay xam ne waxu nit ñi amul njariñ bu boobaa ngay xam ne waxu nit ñi benn njariñ amu ci allahu akbar ah ñuy xëccoo sa héritage te faatoo goo allahu akbar nga dee lan moo fee kiiwati kër ya moomatoo ko de soxna ya nga amoon bu dee jigéen nga jëkkër ja nga amoon bu kiiwee day denc keneen même bu dencul keneen de toute façon boo defuloon dara yow ça ne te sert plus à waaw yow ma dangay dem bés boo xam ne laa yanfa'u maalun wala banuun ah illaa man ata allaha bi qalbin salim bés boobu nga jëm de qalbun salim mooy xol buy julli waaw bés la boo xam ne suñu boroom nee na laa yanfa'u du fa jariñ maalun alal wala banuun nii ay doom alal ju bari joo amassé woon àddina ñu doon wax il était le le DG de l'année hein l'homme le plus fortuné loolu du la fa jariñaa ah. laa yanfa'u maalun wala banun ay doom yu bari yoo amoon du la jariñ illaa ba mu des man atallah ki dikkal buur yàlla keroog présenté xol bu set wecc bu làpp moo tax fii booy déglu ambiance bi xew léegi a jamono yow da ngay mujj danga naan est-ce que gars yi waxuñ dëgg mais waxuñu dëgg waaw ndax lépp ci alalu àddina la rek ak nan lañ koy dajalee nuñ ko gën a mën a amee walla ki def lool mooy ki jàmbaar waa ji nga xam ne moom day jaamu yàlla te di ci def li nga xam ne mooy yooyu kenn waxu la waxuñu l'islam waxul ne bàyyil ut ut ut ut alal walla ne soyez pas des riches l'islam ne fait jamais l'apologie de la pauvreté que ay wa pauvreté pauvre leen zakat yi ñuy gis fii bu gaa yi pauvroon day mën a génn mais lépp day tegu ci ni ko l'islam bëgge mooy ne affaire yi du alal lay jiital mais yaa koy jiital bu mu nekk sa xol mais na nekk ci poche yi ak loxo yi mais jamais ci xol bi bu ko fa may place loolu mooy dëddul àddina mais dëddu àddina tekkiwul nekk ca néegu ñax ba amoo dara ñu lay yalwaan ku la gis yërëm la euh, euh, euh, daldi lay yéene sarax ñu naan waa ji moo baax nga xam ne di dunde àddina loolu noonu du dëddu àddina dëddu àddina mooy ki yor di di di di jaamu yàlla di dunde ñaqam yor lu bari waaw manoon a topp ci nekk ci alal ji bàyyi boroomam waaye alal ji fëqul bëtam qu'il soit l'homme le plus riche du monde loolu fëqul bëtam teewul boo demee ci jàkka ji walla jullikaay bi da koy gis ay waxtoom du ko raw waaw bu mënee aj day aji comme ñépp bu amee benn wàcc kaamil wala yu mel noonu mu man cee dem yu mel da ko fay gis même boo ëpp alal nit ñi loolu ndax lan alal yi après alal ji mooy lan moo ko jënd non te du yàq deram te du yàq diineem du yàqu ngoram loolu la ñun nag dañoo jiital ala dañoo jiital àddina hein ñun ngërëmu yàlla lañuy ut hein ngërëmu yàlla lañuy ut te jullit danga war a xam ne àddina nga war a féetale sa gannaaw bum lu yóbbaale jamais wa qaddimal uxra ala dunyaaka in kunta taaliban rida mawlaaka li Cheikhul Xadim di wax mu ne wa qaddimi dun wal uxra jiitalal sa alaaxira ci sa kaw àddina waaw parce que lii la sa boroom naan la defal mais alaaxira day nga jëmaa ah. walal aaxiratu xayrun laka wa xayrun laka minal uula te moo gën fii nga jëkk a nekk de sa aawo bii di àddina léegi nga jóge fi te saa su ne nga mën fee jóge waaw crise cardiaque AVC oto bu la yenoo camion bu la yenoo tram bu la mbëkk otoraay bu bu bu bu ngiro sa kaw loolu lépp mën na laa rey nga tëdd sa néeg reer ba suur nelaw doo yeewu waaw lu ne fu ne man nga faa faatoo man ngay lekk sax mu jaar ci fa nooyee nga jaar fa faatu ci saase seconde bu ne man ngaa faatu waaw léegi dund googu sa aaw boobu ngay jiital wa qaddimil uxra waay waay jiital alaaxira ala dunyaaka ci sa àddina gu jege jiita doyadi te du dara in kunta taaliban rida mawlaaka ndeem nekk koo xam ne dangay sàkku sa ngërëmul boroom sa kilifa sa boroom mi nga xam ne moo méngoo say mbir moo tax il faut revenir à l'essentiel gis nga julli gii ñuy xeeb problème yi ñu dal moom la nga naan la problème yi ñu dal yépp coolee bari rek waaw mais ñàkk ndax boo ko respecté en fait mooy sa sa sa lépp lay defar ndax ñaari relation nga am alaaqatul mar'i ak boroomam ak alaaqatul mar'i ak jaam yi relation jaam jaam boroom ak bi mu am ak boroomam boobu moo féete kaw lépp boobu bu doxee yépp dox sa digganteeg nit ñi day dox facilement comme lettre bu ñu teg ci poste bi day simple mais bés boo ko doya sa relation sa borom lim la sant sa yoon newu ci nga bëgg foog ne sa relation nit ñi dina jag du jag déedéet kon nag nañu dellu ci julli nañu dellu ci julli mooy mbir mi gis nga Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu gisoon nañ ko ci tarjamaam keroog bi ñu ko jamee Abu Lu'lu'a al-Majusi ba mu ko jamee ba mu xam xepp euh, euh, tëdd noonu ak la ko fa daloon yépp am benn euh, euh, saxaaba bu ñëw ne ko assalaa waaw mu ngi tëdd ñi nit tiim ko ne julli jot na saxaaba bi ne xajal leen ma ma ñëw ne ko yaa amiral mu'minin assalaa rek mu ximmelee ko allahu akbar ne ko waawoo laa xadda fi lislaami liman taraka salaa allah ndax amul benn cër ci lislaam koo xam ne dafa bàyyi julli amul benn cër ci lislaam lu ngeen ko wooteew lu ngeen ko dig lu ngeen ko jiiñ ci yooyu mooy dangeen ko koy jiiñ mais loolu du dëgg waaw loolu laa la doon wax ne la naka la ñuy gisee nit koo xam ne du julli ñu jàpp ne kii moo fi gën a kawe man loolu moom je pense qu'il faut être sénégalais mais nekk façon euh, pas sénégalais kese mais façon ci sénégalais ngir nga mën a gëm loolu hein ak affaire yi ni mu leeree gina leer jant njolloor laa xadda fil islaami liman taraka salaa yow bu dee yonent ma lay saa saam tàkkusaan la ne ku ko bàyyi man taraka salaatal asri faqad wutira faqad xabita amalu beneen bi wutira ahluhu wa maalu ku bàyyi julli tàkkusaan benn julli tàkkusaan ngay xoole ba mu raw la te amoo woon benn ngànt te ngànt yi wax nañu la mooy fàtte hein fàtte xëm ak koo xamante ne ni majnun ak nelaw goo xam ne du nelaw goo tey nelaw goo tey du nelaw goo tey bu dee nelaw la goo tey yaa ko tey yow bokk nga ci ñi nga xam ne taraku salaatal damay liggéey bokk ci de bokkul ci ngàntiya ah. ku ko bàyyi faqad habita amalu lim mës a jëf simpeeku na yàqu na nul et non avenu mu ngi mel ni bu masoon mas naa dem Makka mu ngi mel ni masatu faa dem masu foo woon a dem mais saraxe na kii génn nay zakat mu ngi mel ni masu koo def waxuma ko de yonent bi alayhi salaam moo ko wax beneen bi mu ne fakka annama wutira ahluhu wa maalu mu ngi mel ni koo xam ne dañoo fekk dañoo décimer njabootam yépp ak alalam lañ jël taal taal njabootam ak këram mu ngi mel ni ku bàyyi julli tàkkusaan loolu mooy équivalent allahu akbar wal xadiisu fi saxiixayn mu ngi ci saxiix imaamul Buxaari saxiixu imaamu Muslim nul Xajjaaj rahmatullahi alayhima moo tax booy gis ni ñuy doyadalee julli nit moom na la ab julli daal sawaay na kàccoor kàccoor gu mu mën a kàccoor mais fekk mu ngi respecté julli yow kooku moom bul am bul désespéré ci mbiram non bul désespéré ay mbiram bul désespéré ci mbiri kooku waaw allah allah ndax inna salaata tanha anil fahsha'i wal munkar waaw wala dhikrullahi akbar loo ndax julli day tere anil fahsha même bu ci newee koo xam ne njaalookat la góor jigéen la waaye jamais au plus fu julli jote mu def ko xam nga am na keroog maa ngi leen doon wax naan am na ku ko doon nettali naan ko mu xam la moom moom lool la moom manoo fexe ba du jaaloo moom par bés moom bés bi moom noo def mu fanaan ak jigéen goo xam ne dara la séqu dara séqu benn mariage doxul seen diggante waaye nag fu julli jotee non julli moom kenn manu la tee ba mu julli kenn manu koo tere waaw kooku moom am kooku ñépp am espérance ci moom waajooju waaw waaw alors que waa ji nga xam ne nag moom nee na du njaaloo du naan sàngara du def yooyu mais nee na du ma julli parce que julli du farata ci man ñu ne ko ah sa moom kooku moom mooy dadul jullit ñu wan ko affaire yëpp mu ne dadul julli sax waa jooju problème bi mooy loolu ba ñuy am espérance ci ab yéeféer waaw fekk deewul moom mooy buur yàlla mën na koo du mën na koo indi ci diine ji mais bu ci deewee ay affaire am yàqu na alors que waa jële bu deewee loolu noonu mooy julleem jooju moo féete kaw buñ ko tegee ci balance ak yu bon yi muy def julli jee féete kaw loolu lépp benn bu ci buur yàlla nangu mooy noot mbooleem fawaaxis yi mu def waaw te bu yàggee noonu mel noon continuer yële day jekki sax di mu génn ci waaw parce que mooy antidotam kon nag nañu dellu ju julli kon mu ne naa Muaz yonent bi alayhi salaam ne ko kon buñ la nangulee shahaadatayni waa yaman hein waa ahlu kitaab ñoo ñële yëgal leen ne buur yàlla moo leen farataal seen kaw juróomi julli ci guddi bés bu ne guddi gu ne mu ne ko fa in hum ataa'u laka bi daalik léegi nag yaa Mu'aaz radiyallahu anhu bés buñ la nangulee lii nangoo wommatu ci lii nangu julli juróom hein fa axbirhum anna allaha qad farada alayhim sadaqatan tuxadu min aghniyaihim fa turaddu ala fuqaraihim mu ne buñ la nangulee loolu ci wàllu julli yëgal leen xabaare leen këne buur yàlla nag du julli rekk la farataal ci yéen moo farataal ci seen kaw teg ci loosu ku nekk ci yéen waaye à condition mu nekk ku woomal buur yàlla moo farataal ci seen kaw sadaqatan zakat zakat azaka boo xam ne tu xadu dañ koy jël min aghniyaihim di ko jële ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi riche ci ñoom waa yaman fa turaddu ñu koy delloo ala fuqaraihim di ko delloo di ko jox seen way ño way ñàkk ñi ci biir jullit ñi ci biir waa yaman waaw la zakata ngoog gis nga eh, lii nii mooy passage bi moo war a tax ñu war a def zakat waaw moo tax waxu yonent bi alayhi salaatu wa salaam li mu wax rek utiitu kalim dañ ko jox wax yi nga xam ne ñooy mëdd lu ndaw lay wax mu fees océan yi lu ëpp océan yi mën cee génn ci benn waxam moom alayhi salaatu wassalaam wax jii mu wax Seydina Mu'aaz radiyallahu anhu ne ko buñ la toppee ci wàllu julli nangul la loolu gë yëgal leen anna allaha qad farada alayhim sadaqatan tu'xadu min aghniyaa'ihim fa turaddu ala fuqaraa'ihim zakat boo xam ne dañ koy jële ci seen waay riche yi woomal yi waay féex ñi faturat duñu koy delloo ala ci seen way ñàkkiñ passage bii la ñuy développer insha allah bu ñu paree ci riwaaye yépp ci ahkaamu zaka insha allah te bu boobaa euh, masala yiñ la waxoon bii passé que ne al imaamul Buxaari rahmatullah alayhi buntu bi mu def ci kitaabu zaka baabu axdi sadaqa min al aghniyaa'i wa turaddu fil fuqaraa'i haythu kaanu tey day junj mas'ala moom mas'ala moom dinañ ko gis bu ñuy gis ahkaamu zakat inshaa mooy mas'alaam est-ce que mën nañoo toxal zakat waaw ma jële ko Lyon yóbbu ko Genève wala ma jële ko Lyon yóbbu ko Paris waaw jox ko waa Paris wala ma jële ko Lyon yónnee ko Sénégal daal di koy MoneyGram wala ma lan ko ma Western Union ko wala ma Ria ko est-ce que loolu mën naa ne loolu waxoon nañ la dinañ ci ñëw yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne fa innahum ata'u laka bi dhalik bu ñu la toppee ci li mooy ci zakat hein gis nga de ñoo ànd moo tax Seydina Siddiq ne woon la aq la uqaatilan na man mana zaka wa innaha la qarinatuha fi kitaabillah mu ne woon ba muy wax Seydina Omar radiyallahu anhu gaa yi ne woon yonent bi alayhi salaatu salaam génn na àddina fenn lañ dul joxeeti zakat mu ne ngeen ne lan <laughs> Seydina Omar di wax mu ne ko la uqaatilanna wallahi maa ngi waat ci yàlla man siddiq as-siddiq sayna abu bakar radiyallahu anhu la uqaatilanna man manaa man farraqa bayna salaati wa zakat wat naa ne dinaa xare dinaa sumb xeex déclarer la guerre képp koo xam ne dafa nar a tàqale diggante julli ak zakat wa innaha la qarinatuha fi kitaabillah ndax julli mooy sœur mooy ànd ak moom la borom bi lëkkale ak zakat moom la borom bi lëkkale julli ci téereem bi wa aqimu salaa wa aatu zakaa waaw fu mu waxe wa aqimu salaa wa aatu zakaa alladhina in makkannahum fil ardi aqaamu salaa wa mooy ñoom ñaar la boole yonent bi alayhi salaatu wa salaam noonu la ko ëndee ginnaaw julli zaka relation ak nit fële bii relation ak nit ki ak ay mbokkam mbokki jullitam mais relation bopp buur yàlla moo koy lal waaw mu ne buñ la dàkkooralee nangu la ci wàllu zakat géeyee buur yàlla farataal ci ñoom hein yow nag lii nag yow laa koy wax li ci des yaa Mu'aaz yow laay mettre en garde fa iyyaaka wa karaa'ima amwaalihim wattaqi da'watal mazluumi fa innahu laysa baynahu wa bayna Allahi hijaab Allah Allah Allah mu ne ko fahin buñ la d'accooralee zakat julli shahaadatayni julli zakat hein fa iyyaaka wa karaa'ima amwaalihim fa iyyaaka maa lay dànkaaf man alayhi salaatu wassalaam fa iyyaaka maa lay metre en garde attention danger wa karaa'ima amwaalihim ak li tedd ci seen alal yi seen alal yi la ci gën a tedd maa ngi lay moytandikoo loolu waaw te wattaqi na nga moytandiku daawatal mazlumit ñaan yàlla ku ñu tooñ ndax kat fa innahu dëgg-dëgg laysa baynahu nekkul diggante ki ki ñu tooñ muy ñaan yàlla di ñaanal lu bon ki ko tooñ gis nga ñaanam ngoog amul digganteem ak boroomam sa baynahu wa bayna allahi xijaab amul benn barrière entre waa ji ak boroomam buy ñaan buur yàlla buy dal day dal laama xaala day dal kañ lay dal léegi lay dal wala suba wala ginnaaw suba par dina dal loolu buur yàllaa koy définir après moo ko dogal kañ lay dal waaw laa ilaha illa ana suñu way jiit yi ak ñi nga xam ne am na lu ñu jiite yoral ko fa war faa taxawal yonent bi alayhi salaam ci loolu ci xeetam bi di ci xool di ko ci xool ah di am kersa seen boroom wala yonent bi alayhi salaam di leen fekk ci loo xamante ne nii du noonu ñu waroon a am kersa boobu waaye amuñu ko waaye waaye ana gaa yoo yële di tooñ jaamu yàlla yi moo xam jullit lañ moo xam duñu jullit mu ne parce que. Euh, lii dafa am solo mooy gis nga ñi nga xamante ni dañu am accès ci wàllu impôt yi wala di récupérer alal nit ñi di ko jëli wala yu mel noonu bu ta mooy tooñ daf lay yomb tooñ mooy buntu tooñ mën na la yomb waaw comme que yaay jël alalu nit ñi mu ne ko nag attention attention fa iyyaaka wa karaa'ima amwaalihim maa ngi lay moytandikuloo nag boo ñëwee di jël seen alal yi nga ñëw fekk li gën a baax ci seen alal yi nga nar koo jël non non du demee noonu koo xamante ne ay ay ay gëléem la yor wala ay nag la yor wala ay xar la yor zakat war ci ki nga xam ne mooy sa'i bi kiy ñëw ngir collecter zakat bi jël xar yooyu wala gëléem yooyu wala nag yooyu ci waa ji waru ñëw ne ko man. yi gën duuf ci gétt gi laay jël noonu amu ci droit mukk loolu la yonent bi alayhi salaatu salaam tere ne ko wa iyyaka wa karaa'ima amwaalihim boo demee na nga dem nga jël la fa yemamaay na nga seet li yemamaay ci seen alal li dëkk doomu nga jël ko mais bul jël la ci gën baax allahu akbar allah waaw doo ñëw naan waa ji sa bali bali yi ci gën a baax laay jël waaw sa pël pël yi laay jël bàyyi la ak euh, xaru tàpp yi mukk loolu mënoo ko def loolu la yonent bi aleyhi salaatu salaam daldi tere waaw ndax boo ko defee tooñ nga waa ji waaw parce que administration nga jël ci alalam la ci gën a baax lislaam nee na la non du demee noonu te boo ko defee moo tooñ nga ko te nag gis nga boo ko tooñee mooy ko mer koo tooñ léeg-léeg day dalay ñaan yàlla wattaqi mu noo tax mu ne ko wattaqi te na nga moytandi ko daawatal mazlum ñaan yàlla ak ñaan yàlla goo xamante ne nii moom la la ku ñu tooñ di ñaan waaw mooy moytandikul tooñ leen lii ci côté zakat la wax mais mooy ci fépp ndax ku am pouvoir ci ñim am pouvoir léeg-léeg tooñ ko tem tooñ leen tem mu yomb parce que en fait dadul am koo xam ne moo koy surveiller bu dee gëmul yàlla wala gëmum yàllaam dafa des moo tax xool suñu régime yi régime bu fi ne daanaka bu fi jógee ñeneen ñu ne wooy waa ji jàppalu wu ñoon dara da doon noggatu gaa yi bu ko defee ñu ne procès nañ leen jàpp waaye remettre kii audit yu mel noonu parce que lan lan moo leen mayoon loolu sañ-sañ boobu parce que dañoo amoon pouvoir ci kaw ay nit nit nag bu amee pouvoir ci kaw ay nit léeg tooñ da ko yomb bu toppee ba kanam bu dee lislaam ray yaru ko tooñ da koy yomb waaw tooñ da koy yomb xam nga toog jël alalu jàmbur ci maali foro noonu am na ñoo xam ne loolu da leen neex tentation wu bon am naa pouvoir waa jii di jaay di jaay ne am na bu ma neexoon tey oto bi mu yor ma saisir ko waaw ci noonu yonent bi alayhi salaatu salaam nag dafa wax ci wàllu zakat mais mooy façon tooñ yépp flic bi ci police police bi nekk ci circulation bi wala waa yi nekk ci mairie bi di defar këyit yi pouvoir la bu ci nekk pouvoir la bu ci nekk pouvoir la bu yàlla teg sa loxo mais bés bu loolu taxee nga ci noggatu jaam yi di leen ci laaj ay alal yoo xamante daganul ci yow buur yàlla nee na gis nga ñooñu nga ko def wallahi bés buñ la ñaanalee yonent bi alei satu salaam loolu la buñ la ñaanee yàlla day dal waaw moo tax tooñkat yi nga xam dañoo am pouvoir di tooñ seetal ku ci nekk rek seen mujj ndax seen mujj rafet seetal ku ci nekk rek ndax ak mujjam rafet na waaw seetal rek ci monde bi ñi nga xam ne dañ doon rey ay bakkan comme ça parce que am na ñu leen fa mere ñuñ fa mere wala ñu leen fa def dara ñu ñëw décimer ñépp waaw jàpp ab am réew yor ko mel ni gaa yi say sujet lañu mel ni mais matuñu dara mel ni ay bakkanu ay raa lañu ay kaña lañu xanaa kaña sax boo koy rey sax diñ ca ànd ak yërmande nga ñëw tooñ leen rey ay bakkan yu toll noonu am na ci xol yu tàng yoo xam ne ñaan nañ la yàlla foo jaar mu dal waaw foo jaar mu dal boo seetloo xoolal gaa yi seenu mujj xoolal gaa yi seenu xoolal rek fan lañu mujj mujj gu ñaaw deegu ñaaw ala uyunil alamin ñépp di leen gis mu nekk nakaalan li man i'tabar lu dissuasif ngir képp koo xam ne sam xel day day day day day day day day day day day day day yëngu te dinga xa xalaat nga xam ne buur yàlla moom fii lay jaar ak nit ñi waaw yow mi parent bi it bu dee dangay ngay tooñ soxna seeg doom yeeg yooyu di leen tooñ parce rek buur yàlla yow la def nga nekk seen kilifa waaw mais di leen tooñ tooñ goo xama am na ñoo xam ne dañuy tooñ seen soxna yi vraiment tooñ goo xamante ne nii takat apparence bi du ñu wane loolu bu ñu nee ci mbooloo yi wala kii danga naan noo kii mooy jëkkër ji baax waaye ndeke moo yées ndeke moo yées ci maali foro lay tooña ndaw si tooñu maa tey di lekk alalam nu mu ko neexee di ko jànnee ka tooñ jël ay àqam du ko ci dox dara jàpp ne moo ci ne di wane ne loolu mooy wane ak nguuraam ak rujuulaam waaw sa masculinité liy wane ne moom mu fiy takk tubéy bu yàlla gis nga bu la sa soxna soo ci ñaanee yàlla foo jaar dina la dal ndax yonent ma lay saab nee na wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa baynahu wa bayna allahi hijab moytandikul yaa Muaad too ñaan yàlla ku ñu tooñ ndax diggante mi buur yàlla amul benn barrière waaw monsieur le maire nga monsieur le préfet monsieur le ministre yooyu yépp buur yàlla takkalu ko kenn ngir mu def ko caravage di ci caw bopp nit ñee ka ndiggu nit ñi déedéet waaw professeur nga iyyaka iyyaka wa da'watu wattaqi da'watal mazlum mooy tandekul too ñaan yàlla ak étudiant boo tooñ bu boo xam ne dafa fanaanee jàng at mi yépp mu jàng ko mu ñëw bat nga gor ko parce que neex na la ngay jaay ne am nga pouvoir waaw ngir wane ne dangaa sévère nga ñëw dóor ko ab deux ci loo xam ne wallahi il méritait un douze nga dóor ko deux te xam nga ne boo ko dóoree deux mooy yàq nga affaire nga dóor ko deux topp wallahi bu la ñaanalee deewu walaakaana ngay ña ngay diyee te di nga dem ba xam ne diw yi ma ñi ma tooñ moo tax lii dal waaw waaw def ay examen ay devoir ay yooyu nga ñëw parce que neexu la wala am na lum la ma sa wax keroog lu la naqari yow juge woo ko ci lim des trouvé na gaj man na am moyen nga dóor ko suu moyen <coughs> mais foo ko teg yonent bi aleyhi salaatu salaam ne wattaqi da'watal mazlum mooy tandakul ak koo man di doon waaw ndax ku am pouvoir wan ko ka suuf ka ko féete suuf dafa yomb yonent ma lay saar saam dànkaafu nañu ñun ñëpp ñun ñëpp mettre nañu en garde <coughs> waaw juste leen yor ñaari soxna it di faral kenn ci keneen ci di jël ay àqam wattaqi da'watal mazlum na nga moytandiku ñaanu ndaw sa nga tooñ ak ña ngay tooñ ñooñu nag jullite ñàkk jullite ci yam moo tax yonenti boo xam ne <clears throat> xadis boo xam ne al Abu Hurayra moo ko soloo mu ngi ci musnadu al imaamu Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi mu ne da'watul mustajaaba wa in kaana faajiran fa fujuruhu ala nafsihi allah te boobu al imaam al xajar ci Fathul Baari nee na wa isnaaduhu xasan nee na càllalem bu xasan la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mu ne da'watul mazluumi mustajaaba mu ne ñaan yàlla ki nga xam ne dañ koo tooñ mustajaaba lu ñuy nangu la waaw lu borom bi nangu la wa in kaana faajiran la sax fa fujuruhu ala nafsi boppam la yem waaw bul ne waa ji il est injuste man injuste envers lui déedéet loolu du maadute même nit ki bu dee ab yéeféer la yow amoo droit di def lu ko neex ci moom même bu dee yéeféer la wattaqi da'watal mazlumi même bu dee waa ji yéeféer la waaw ah ah boo jëlee traamu jàmbur métro jàmbur am loo fay ne fayuma ah tooñoo tooñ nga di yaa ngi utiliser fi jàmbur ci maali foro est-ce que bëggoon nga ku la ko def ci looy jaay ñu ñëw di jël di serviru à volonté doo ko nangu waaw kon nag nañu def attention ci ñaan yàlla koo xamante ni dañu koo tooñ mooy mooy tënd ku leen tooñ mooy tënd ku leen tooñ ndax az-zulmu moom rek la ay lëndëm kese lay doon bés pénc waaw xoolal lii la yonent bi alayhi salaatu wa salaam wax Seydina Muaaz fii am na beneen xadiis boo xam nañ ko gis ci jotaay bii di ñëw insha allah